أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه ijtabaahu wa hadaahu ilaa siraatin mustaqiim wa aataynaahu fi dunyaa xasana wa innahu fi laaxirati lamina saalixiin summa awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifa وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ud'u ilaa sabiili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasanati wajaadilhum billatii hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabiilihi wa huwa a'lamu bilmuhtadiin وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين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 Shaybata ibn Usmaan ibn Abi Talha radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne daf doon wax ci uh, jotaayu Seydina Umar ibn al anhu bi nga xamante ne dafa ne laqad hammamtu alla adaa fiha safraa wala baydaa illa qasamtu mu ne dëgg-dëgg giñ naa lool ci bañ a lu mboq wala lu weex maanaam ci kaaba gi te moom mooy euh, or ak xaalis lu dul ne ma daal di koy séddale maanaam ma séddale ko diggante jullit ñi bi nga xamante ne moom nee na mani ko inna saahibayka lam yafala sa ñaari àndandoo yu baax ya muy sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidina abubakar radiyallahu anhu ñoom ñaar def ñu ko woon mu ne humal mar'ani aqtadi bihima ñooñu daal ñaari cam lañ yoo xamante ne damay roy ci ñoom ñaar gisoon nañ ci tamit baabu hadmul kaaba bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci mabbal gi ñu mabbal gi ñuy mabbal kaaba gi ëllëg waxoon nañ gisoon nañ ci xadiisu muallaq bi soxna Aysa radiyallahu anha bi xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yagh yaghzu jayshunul kaabata fa yukhsafu bihim mu ne am na ab armée boo xamante ne ñu dem songu kaaba gi maanaam euh, bu ko defee bu ñuy songu kaaba gi mooy bu ñu yeggee ci bayda maanaam boobaa nag euh, ñu daal di leen di euh, ñu wëlbati suuf si seen kaw ñu màbbal suuf si bokk ci seen kaw gisoon nañ ci tamit hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu wax ne ka bi bihi aswada af haja yaqla'uha hajaran hajara maanaam maa ngi mel ni kuy jàkkaarloo kaaba gi wala boog waa ji nga xamante ne euh, wala boog xew-xew bi nga xam ne ni waa jooju te ku ñuul la koo xamante ne dafa rinki muy buddi ka maanaam muy dindi di dajji maanaam kaaba gi di ko dajji xeer par xeer euh, naka noonu gisoon nañ hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yuxarribul kaabata zu suwayqatayn min al-habasha mu ne kaaba gi ki nga xamante ne moom moo ko yàq maanaam gental ko mooy ki nga xamante ne borom ñaari yeel yu sew la ca bokk ci waa Habasha gisoon nañ tamit baabu ma zukira fil hajaril aswad bunt li nga xamante ne moom lañ tudd ci xeer yi nga xam ne moom mooy xeeru wu yi te moom moo nekk ci benn ci keno yi ci keno ci ci ponki kaaba gi comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisoon a ngëneel yi nga xam ne moom lañ ci waxoon ci suñ jotaay bi weesu ñu gisoon ci hadith sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an an radiyallahu ta'ala anhu moom mu ne maam bi nga xam dafa ñëw ci hajarul aswad daat koy foon daan ne inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walawla anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuk mu mu ne man de xam naa ne yow xeer dong nga doo jariñe lore bu dul damaa gis yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fóon la duma la fóon maanaam loolu xadis euh, bi dafay nuru loo xam ne ma maanaam asarul mawquuf la loolu lay nuru waaye xaqiqatan xadis bi marfuu' la maanaam ngir ne dafa askanalee maanaam jëf ji ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne maanaam moom wax na ne gis ne yenente bi def ko sallallahu alayhi wa sallam te loolu moom mooy xadisul euh, fi'li maanaam gisoon nañ tamit baabu ixlaaqil bayti wa yusalli fii ay nawaahil bayti shaa buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci tëj ji ñuy tëj buntu bi maanaam kaaba gi euh, teyit bu boobaa ñu mënef naa jullee nag ci bépp wàll gu la neex ci biir kaaba gi ñu gisoon ci hadiisu sayyidina Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi muy wax moom ak Usaama maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidina Usaama ibn Zayd ak sayyidina Bilal ibn Rabah ibn Abi Rabah ak sayyidina Usman ibn ñoom ñëpp biñ ci biir néeg ñu tëj buntu bi radiyallahu anhum jami' ñu tëj ko nee na euh, ma taseeg euh, Seydina euh, Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu na ma laajee ma laaj Seydina Bilal radiyallahu anhu ne ko moom Seydina Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu nee ko ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam julli na mu ne ma waaw naam baynal amudaynil yamaaniyayni maanaam ci diggante ñaari keno yi nga xamante ne mooy ñoom ñooy yu Eh, yamaani yi maanaam mooy diggante xajarul aswad ak eh, ak ruknul yamaani eh, naka noonu gisoon nañ tamit buntu bi nga xamante ne moom mooy wax baabu salaatu fil kaaba buntu bi nga xam ne mooy wax ci wàllu julli ci biir kaaba gi loolu tamit ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar boobee radiyallahu ta'ala anhuma ludul ne bii Naafi' maa mi nga xamante ne moom mooy mawla ibn Umar radiyallahu anhuma moom dafa wax ne rahimahullah daf ne ka an daf ne moom sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu kaana idha dakhala al-ka'bata masha qibala al-wajhi hina yadkhulu wa yaj'alu al-baaba qibala az-zahri yamshi hatta yakuna baynahu wa bayna al-jidaari alladhi qibala wajhihi qariban min thalathati azra' fa salla yatawakhkhal al-makaan alladhi akhbarahu Bilaal radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallama salla fiihi wa laysa ala ahadin ba'sun an yusalliya fi ayyi nawaahil bayti shaa'a mu ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dafa daan def saa yu daan dugg ci biir kaaba gi maanaam da daan jubal ba nga xamante ne day nekk ci diggante ñaari keno yoo xam ne dañoo nekk maanaam nga xam ne diggante ah, ak maanaam miir bi maanaam day daal di nekk rek ñetti xasat yoo xamante ne mu daal di fay jull mu daal di fay biir bërëb bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jullee nga xam ne Seydina Bilal radiyallahu anhu moo ko xabaare ne ko foofu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jullee te it bu boobaa amul tamit maanaam naka noonu itam amul dara lu aay ci ku nekk mën a jullee fu ko neex ci biir kaaba gi maanaam ci biir maanaam fu mu mën a nekk léegi nag ñu daal di gis baa ñu war a gis nag baabu man lam yadxulul kaaba imam al-Bukhari rahimahullahu taala daanne baabu bunt man ka nga xam ne lam yadxul lam yadxul duggul alkaabata kaaba gi maanaam fi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf doon leeral ne dugg ci kaaba gi maanaam bokkul ci ay ci at naka noonu bokkul ci umra maanaam nit ki mën naa ñëw at si ba umra maanaam ba noppi wala boog maanaam mu umra te te du dugg ci kaaba gi loolu kon moom lay leeral mu ne mu moo tax mu daal di eh, nofee buntu bii Euh, loolu nag euh, kon lool loolu moom moo mu ne mu ne moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala daanne wa kaana nekkoon ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yahujju daan aj kasiiran lu bare bare waaye wala yadxulu te doonul dugg alkaabata euh, doonul doonul dugg maanaam lim ci namm moom mooy ci kaaba gi loolu nag Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri maanaam solo na wax jooju ci al ci jaami'a bi nga xamante ne téeram la Euh, mu solo ko ci Abdullah ibn al-Walid al-Adani maanaam maanaam euh, mu jël Hanzala an Tawus ah, mu ne kaana ibn Umar yahujju kathiran wala yadkhulul bayt maanaam ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma daan na solo lu bare bare bari daan na aji lu bare bare bare ah te daanu toon dugg ah daanu toon maanaam ci néeg bi moom mooy kaaba gi. te kon li tax nag sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma maanaam wax ji lan moo lan mooy njariñam mooy ne sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy ki gën a siiw ci ñu soloo xadiis yi nga xamante ne euh, moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam duggoon na ci kaaba gi ba jullee fa maanaam comme que moom la ba ànd ak ne xam gi nga xamante ne moom lañ ko xamee ci di topp yenente bi sallallahu alayhi wa ba lépp lu mu def mu bëgg koo def maanaam ñu gis ne moom bu fekkente ne aj na léeg-léeg maanaam dugg na ci kaaba gi comme niñ ko gisee ci xadis yi web yi weesu waaye bu fekkente ne moom ci boppam ànd ak loolu yëpp euh, day aj mu aj lu bëree bëri te duggul ci kaaba gi loolu li muy tegtale moom mooy dugg ci kaaba gi kul ci manaasikul xaj ji maanaam bokkul ci yi nga xamante ne moom mooy euh, jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ñu war a def ci aj naka noonu bokkul sax ci jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ñuy def ci umra waa xatta sax nekkul sax jaamu yàlla boo xam ne dañ koy digle maanaam ne faaw da ngay maanaam boo ñëwee maanaam dugg ci ak moom maanaam dugg ci biir kaaba gi loolu lu ñuy sàkku la wala mel noonu maanaam képp koo xamante ne borom subhaanahu wa taala wërsëgal na la nga mën a dugg ci kaaba gi nga dugg ànd nag ne am na ci mbir moo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf kaa def te mu nekk xéewal bu rëy rëy rëy mu nekk ma bu màgg mooy ne bi ñu doon tabax kaaba gi dugaluñu partie bi nga benn partie ci biir kaaba gi maanaam ci kaw loolu képp koo xamante ne bëgg ngaa dugg ci kaaba gi maanaam boo taxawee ci xejar bi maanaam ci foofu maanaam yow yaa ki nekk ci biir kaaba gi yéen a ngir ne kawaayu du maam Ibrahima alayhi salaam ci ginnaaw gi la ne maanaam kon loolu tamit bu boobaa kenn mënut taxaw ne man ak diw ak diw ñun ñooy am sañ-sañ dugg fa képp ku ku taxaw foofu yàq nekk ci biir kaaba gi yéen a yem ngir ne kaaba gi ah fiñ ko ta maanaam ah, yëgut fiñ ko niñ ko tabaxee yëgut maanaam kon loolu mu nekk tamit beneen xikma ak xéewal boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo matale ci kaw xeet wi wallahu aalam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaab li haddasanaa Musaddad te moom ibnu Musarhad Abul Hasan al-Basri rahimahullahu taala al-Asadi mu ne qaala haddasanaa Xaalid ibnu Abdullah te moom mooy Xaalid ibnu Abdullah ibnu Abdurrahmaan ibn Yazid Abul Haytham dañ ko Abu Muhammad al-Wasiti at-Tahhan rahimahullahu ta'ala moom mu bokk ci juróom-ñetteelu génération bi gën a àdduna cent dixième année génn àdduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca Waasit maanaam moom ak ñoom kon imaamu Malik ñoom ñoo bokk ak Hammad ibn Zayd ñoom ñoo bokk at bi nga xam ne ci lañ génn àdduna rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala haddathana Isma'il ibnu abi Khalid te moom mooy Hurmuz maanaam euh, Isma'il ibn Hurmuz euh, rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah al-Ahmusi moom ci ñeenteelu génération bi la bokk moom soixantième année la gën a àdduna génn àdduna cent quarante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi euh, wa alihi wa sallama ay nekk ci kutubu sitta comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko gisewoon mu ne an Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama maanaam gisoon nañu eh, li nga xamante ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi maanaam moom sahaaba la di doomi sahaaba eh, ngir ne Abu Awfa te moom mooy Alqamata ibn Khalid radiyallahu taala anhu Alqamah ibn Khalid al-Aslami aslami radiyallahu taala anhu moom mooy baayam maanaam moom kon ci euh, moom Abdullah ibn Abi Awfa bu ñu fàttali ko ci kitaabu zaka gisoon nañ ne moom la baayam joxe woon uh, asaka ji ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal ni woon allahumma salli ala ali abi awfa maanaam moom mooy nga xamante ne moom moo solo woon hadis boobu tamit ci kitaabu zaka moom moo génn génn àdduna quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne naw qaala moom mu ne i'tamara umrana rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa taafa mu daal di tawaaf daa wër bil bayti ci néeg bi mooy kaaba bi wa salla mu daal di julli tamit xalfal maqaami ci ginnaaw maqaami Ibrahima alayhi salaatu wa salaam rakatayni ñaari raka wa maahu mu ànd ak moom man koo xam ne yasturuhu moom moo ko doon suturaal minan naasi euh, ci euh, ci ci nit ñi maanaam kon euh, moom mooy ki nga xamante ne boobaa loolu moom moo tax maam kon te at bi nga xamante ne moom la la la la la aje maanaam mooy at bi nga xam ne moom lay wax mooy umratul qadiya boobu lay wax maanaam aj bi ngi yenente bi sallallahu alayhi wasallam biñ biñ leen waxee biñ ñëwee ba sulhul Hudaybiya ci juróom benneelu at bi biñ ñëwee ngir aj ngir wër maanaam ngir euh, euh, fay si ak boo maanaam umra boobu nga xamante ne moom lañ leen tere woon a def euh, ci la ñëwee maanaam du ñëw di wër maanaam wër na kaaba gi julli ci ginnaaw maqaama maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam ñu taxaw maam ngir dox ci digganteem ak nit ñi eh, ñu suturaal ko maanaam moom mooy ne kon lii day tegtale tamit ne nit mën naa nekk saatir maanaam ngir ba nit ñi di ko romb te loolu dalil lay tegtale beneen bi ci des bi muy tegtale moom mooy tamit ne même bu fekkente ne dañoo nekk ci jàkka. maanaam li nga xam ne moom mooy li gën moom mooy nga teg saatir tamit ci sa kanam su fekkente ne da ngay julli julli naafila amma su fekkente ne julli farata la moom maanaam saatiru imam bi moom mooy bu ñëpp comme li nga xamante ne noonu lañ ko xamee wallahu aalam mu ne kon nag euh, fa qaala mu daal di wax moom la ko ñeel ko rajulun benn waaye ne ko adaxala ndax dugg na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam al kaabata kaaba gi qaala moom mu ne laa déedéet maanaam kon bis boobu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam duggul woon ci kaaba gi maanaam euh, loolu nag bu ñu xoolee lu ko wuuteeg amul fatxe nga xamante ne ci fatxu Makka moom duggoon na ci kaaba gi mooy ne at bii moom maanaam yéefiiru Makka yi Quraysh yi ñoo moon dëkk ba maanaam ñoom ñoo moomoon kilifteef gi ñoom ñoo moomoon kilifteefu kaaba gi euh, kon euh, yorutoon kilifteef gi ba tax mu koy mën a def waaye ci ginnaaw gi maanaam mooy fathu Makka moom ba mu demee mooy hadiisu Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yi ñuy nettali yooyu maanaam ci ah, fathu Makka la bii nag ci umratul qadaa la ah, ah, umratul qadiya wallahu alam xadis bi imaam Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imaamu Muslim dina ko indi xadis numéro 1332 imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1902 imaam Ahmad indi ko xadis numéro 19125 maanaam kon ñu gis ne xadis bi waa saabu kutubu sitta ñett rek eh, ñoom ñoo ko indi soo boole imaam Bukhari ak imaam Muslim Abu Dawud. amma imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i kam min maadi ñoom ñëpp kenn solo ko ci rahimahullahu al-jami' ñetteel bi ci des mooy ne képp ku solo hadith bi ci waa ashaabu kutubu sitta benn yoon rek nga ko solo rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu man kabbara fii nawaahil kaaba baabu buntu man ka nga xamante ne kabbara day kabbar fii nawaahil kaaba ci wàllu kaaba yi maanaam li nga xamante ne nag moom la ci namm maanaam moom mooy kii dugg ci wàllu kaaba yi ba pare euh, kabbar ci te fekk julliwul ci euh, biir kaaba gi loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom la nam ci buntu bi maanaam mooy ne kon kaaba gi mën nañ faa dugg te duñ fa julli loolu waaye nag maanaam naka noonu dugg ngir kabbar ngir tamit maanaam yëkkati maanaam màggal borom bi subhaanahu wa ta'ala tudd ak kawewam ak màggaayam maanaam loolu tamit mënif na koo def ci biir kaaba gi ci wàllu kaaba gi loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daa di nose buntu bii mu am nag loo xamante ne dina mat leeral insha allahu taala ci bu ñu gisee xadis yi nga xamante ne moom mooy eh, xadis bi eh, mu indi ci muy xadis Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu taala anhuma moom mooy buñ ko gam-gamlee ak maanaam xadisu Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhuma yi nga xamante ne ñoom lañ doon romb euh, ci suñu jotaay yi weesu xëggi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab lay haddathana abu ma'mar moom mooy abdullah ibn amr ibn maysara al-basri rahimahullahu taala moom euh, gisoon nañ mu ne qaala haddathana euh, Abdul Waaris moom mooy ibn Sa'd ibn Zakwan at-Tamimi Abu Ubayda al-Anbari di waa Basra moom tamit rahimahullahu ta'ala mun qaala haddathana Ayyub moom mooy ibn Abi Tamima as Saxtiyaani moom it di waa Basra euh, rahimahullah mu ne qaala haddasanaa Ikrimata mooy mawlaa ibn Abbaas Abu Abdullah al-Madani radiyallahu ta'ala anhu maanaam euh, mawlaa ibn Abbaas radiyallahu anhumaa euh, kon moom mi ngi génn comme gisoon nañ ko vingt-cinquième année la gën a àdduna génn àdduna diggante cent quatre jàpp cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an ibn Abbaas mooy sayyidina Abdullah ibn Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhumaa annahu qaala moom nee na inna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa lama lamma bi nga xamante ne ci la dégmal maanaam dem ah, maanaam bi mu duggee aba maanaam ñëw ci makka maanaam aba ci la bañ dafa bañoon an yadxula ci mu dugg albayta ci kaaba gi wa fiihi fekk nekk na ci kaaba gi al aliha maanaam yàlla yi nit ñay jaamu maanaam kon ah, ñoom dañ leen di wax waal dañ leen di wax yàlla te fekk wirut ni ay yàlla lañ comme baatu laa ilaha illallah bi ñuy wax maanaam kon bu boobaa ñi nga xamante ne euh, ñoom maanaam moom mooy ay yàlla yu dul yàlla la maanaam kon dañ leen di jaamu te fekk duñu ay yàlla ñooñu mooy xërëm yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon si biir kaaba gi ngir ne yéeféer yi dañoo dugaloon ci biir kaaba gi ay ay seen yàlla yi ñuy jàmm maa dañ ko caa dugaloon ci biir néeg bi loolu tamit euh, dafa bokkoon ci li nga xamante ne mooy caay-caay ak yi nga xamante ne moom la ñu defoon fa amara mu daal di digale bi haa ci yàlla yooyu yëpp fa uxrijat na nañ leen génne fa axraju ñu daal di génne suurata Ibrahima maanaam jëmm maanaam ak eh, ak suura maanaam mooy jëmm maam Ibrahima alayhi salaam wa Ismaa'ila ak maam Ismaa'ila alayhi salaatu wa salaam maanaam ñu jël eh, statue yoo xamante ne dañ koo defar eh, ñu yor seeni jëmm wa fii wa fii aydihima fekk mu nekk ci seen loxo. al mu bantala yi maanaam mooy ñoom bantala yi nga xamante ne moom lañ daan sànni maanaam ngir mën a wax ne par exemple tey bu fekkente ne dafa am lu ñu war a deflu moo dañ naan ah, dañuy bind ci benn bi euh, ifal defal beneen bi ci des ñu ne laa tafaal bul def beneen bi ci des ñu ñu daan ne euh, waxul dara maanaam ñu bàyyi noonu bu ko defee euh, ñuy bu ñuy bantala bu ñu gisee ni defal moo moo génn ñu daal di def suñu nee bul defa génn ñu daal di bàyyi bu fekkente ne beneen bi nga xamante ne amut dara moom maanaam waxul dara maanaam boobu boobaa la ñuy dóoraat di dóoraat ba keroog ñu génne benn ci yee ba juróom-ñaari yoon benn génn juróom-ñaari yoon bu boobaa ñuy doog a àtte woo maanaam ak yeneen ak yeneen yu mel noonu ay naam waaw ak awma ab yi maanaam waaw maanaam yooyu la def maanaam mooy comme yi nga xamante ne léeg-léeg ñenn ñi nga xamante ne nee nañ dañuy seet lañ koy def maanaam dañu jël kursi maanaam euh, Musa euh, Firawna Muhammad Musa Firawna Muhammad maanaam noonu la ñuy def euh, seen kurus gi bu ko defee bu yamee ci Muhammad moom mooy affaire bi baax na yow li ngay wax maanaam dañ lay tànnloo benn kurus benn per ci kurus gi maanaam ngay ñu daal di commencer wàññi mu Musa Firawna Muhammad Musa Firawna Muhammad maanaam su tombee ci Muhammad bi ñu ne ah yow affaire bi moom tabarakallah amul dara bu tombee ci Firawna ñu xam ah, saa affaire bi du baax bu tombee nag ci Muusaa ñu ne mën naa baax mais xam naa jafe-jafe dina ci am dina du ñàkk ay gàllankoor balaa moo sotti ak yu mel noonu maanaam xeetu seet yooyu noonu ñuy def maanaam ak euh, yeneen ak yeneen maanaam tur yi le fait ko maanaam saa diwul dara moom ak nga ni woon rek dana baax du baax ak ah dana am jafe waaye dana mujj baax ñooyam maanaam ci ci nga tudd nga nga def kii tur maanaam soppi li ci gën a yéeme nag mooy comme li yéefi yi def ñoom loolu lañ def maanaam ànd ak ne xam nañ ne loolu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf kaa tere carrément te dafa wax ne képp koo xamante ne gëm nga loolu maanaam ki ko gëmul ki ko gëmul kooku lu mu julli yàlla du ko nangu ki ko gëm nag weddi na li yonent yàlla Muhammad indi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ne xam nañ loolu mais dañ koy jéem a rafetal daa iman di ko jéem a di ci jéem a teg muy maanaam di jéem a jàpp ne ak sukkandikoo mën na cee ne ak xeex yu mel noonu te loolu nag yamul ci loolu kese de. daa am ci yeneen ak yeneen yu bare baree bare yoo xamante ne maanaam léeg-léeg forme bi la ñuy soppi rek ak nan lañ koy wax xalaatee ak nan lañ koy defee ak nan la ñuy tëralee mbir moom tuddee ko xam-xam maanaam waaye fekk nag euh, yàlla nañu yàlla sàmm mooy aslaam yi rek maanaam euh, kon euh, moom lay wax nii mu bi nga xamante ne moom nag fa qaala moo wax rasulullah ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam qatalahum allahu cim ñoom maanaam mooy xeetuk yàlla leen yàlla rëbb maanaam cim ñoom maanaam ama wallahi ndaal wallahi waat naa ci yàlla ne laqad dëgg dëgg ñi alimu xam nañ ne annahuma euh, naka ñoom ñaar ñii maanaam euh, mooy ñoom muy yent yàlla ibrahima alayhi salaatu salaam ak yent yàlla euh, ismaila ñoom lam yastaqsima maanaam musuñu sàkkoo di bi haa ci mbir mi xat mukk maanaam mooy ñi ñuy séddale mbir yi maanaam loolu mooy mooy an wa an yastaq euh, wa an tastaqsimu bil maanaam moom mooy ne di sànni rek maanaam jàpp ne lu ci lu mu dal rek loola maanaam moom mooy euh, maanaam mooy ciru mooy ciru gaa yi te loolu noonu mooy mooy exactement comme wuur yi ni muy def maanaam xeetu wuur yi rek la sauf que maanaam ak tanduf gu mag a mag a mag da ciy dugg waaw te loolu nag ñu bëgg ci sukkandikoo rawatina nag bi ci dugal maanaam ko ñu mel ni yenent yu tedd yi alayhimu salaatu wassalaam loolu maanaam da ngay gis ne ñi topp caaxaan yi ñu ci ëpp maanaam loolu moom mooy seen wàll ndax ñoom fekk nañ fi lenn ci diine maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam te xam nañ ni seen maam yi ñoom ñoo def lii maanaam ne maam Ibrahima alayhi salaam ak maam Ismaayila alayhi salaam ñoom bi ñu fiy jógee bàyyi wuñ fi lu mel nii seen maam yeneen yi ñëw ci ginnaaw ñoom ñoo ko dugal ay affaire u ñoo ko dugal affaire u xërëm yi ba noppi ñoo ko créé mais sinon yeneen am na yeneen mbir yoo xamante ne ñoom xam nañ ko te xam nañ ñi ci diine maam Ibrahima la bokk lu deme nekk aj bi xamoon nañ ne aj bi yi def nii ak umra yi ni ñu koy defee maam Ibrahima alayhi salaam defoon na ko daw diggante Safa ak Marwa ak yu mel xam nañ ne tamit euh, lu deme nekke euh, maanaam bisub Ashura ni ñu ko fonke woon ba tax ñu ci ñuy sàng kaaba gi bis boobu loolu xamoon nañ ni maam Ibrahima bàyyi woon na ko fi lu deme nekke ak xarfal maanaam ñoom dañ ko doon def te xamul nañ ni maam Ibrahima alayhi salaam bàyyi woon na ko fi ak yeneen yu mel noonu mais am na yoo xamante ne xam nañ ne seen maam yi ko fi indi maanaam te moom mooy lu demee nekk caaxaan yu mel nii te loolu nag daanaka ci mbiru diine yu bari bëri da ci dugg maanaam société yu bëri bari bari am nañ lu mel noonu ci wàllu diine dugal ay caaxaan yu dul jeex ba pare jàpp ne maanaam euh, mbir mi de toute façon ci aaday mag ñi maam ci mag ñi li mag ñi bàyyi la bokk maanaam nag nga mën a imaginer ne li fi mag ñi caaxaan yooyu yëpp ci la bokk tey da nga koy seetlu maanaam xëy na léegi sax euh, ci at yu mujj yi euh, xel yi mi ngi commencé ubbeeku tuut waaye boo delloo ci ginnaaw da ngay gis ne xataa ki nga xamante ne day wax ne maanaam du jox loxo jigéen ñi da ngay gis ne dañuy commencé jàpp automatiquement ne daa di mag ñi maanaam automatiquement alors que mag ñi ci seen bopp loolu lañ def ñoom maanaam loolu ci jëmmi boppam moo nekkoon seen dundin. maanaam ki nga xamante ne euh, jigéen ci nga xamante ne day muuru wala boo góor bi nga xam ne day bàyyi moom comme ni ko yeneen ci bi doon digle sallallahu alayhi wasallam ak yu mel noonu yëpp dañ naan lan daa weddi mag ñi wala boog day diir mbagg mag ñi wala xeet yu mel noonu an wala da leen di euh, daa war ginnaaw mag ànd ak ne ñoom xam nañu ne mag ñi ci lii lañ nekkoon maanaam loolu yëpp euh, maanaam ba pare dañuy dañuy mel ni ñu gëm lu conscience populaire bi ne moom de toute façon ku gëm mag ñi da ngaa war di jox loxo jigéen ñi waaw boo mënee biir sax baax na ngir gën a dëgëral mbir mi waaw euh, da war di meesu da ngaa war di sol euh, maanaam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yëpp dañ ko ci boole ak dañ ne boo leen tee taajoon toog leen ne leen hey nañ waxante dëgg te yàlla rek tax dama lay laaj jàpp nga ne mag ñi daal nañ doxalee nii ak nii ak nii dañ naan la ah, non ay la yowén déedéet waaw léegi lan moo tax kon ñu bëgg koo bàyyee ibaaru yi yàlla nañu yàlla sàmm maanaam kon nag nee na moo tax ba mu defee loola moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la dafa toj xërëb yëpp ah xërëb yëpp la toj voilà moo tax euh, mu naan qul jaa al haqq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqa waxal ne dëgg jot na caaxaan rajaxe nañ ko parce que caaxaan maanaam caaxaan rajaxoo na parce que caaxaan moom de toute façon ci rajaxoo rek la jëm maanaam kon loolu moom mooy mi nga xamante ne noonu la doxale sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu tamit bokk na ci euh, hadith bi li muy tegtale mooy bañ gi nga xamante ne moom ngay bañ rek caaxaan ak nu mu mën a bindoo maanaam xataa buñ ko solalee mbubb bi yenent maanaam nga bañ ko te euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loola wala ñuy askanalee caaxaan maanaam yenent yi wala ba nit ñu baax ni maanaam nga bañ ko ba pare tamit nga nga bañ ko carrément ba pare wane ne bañ ko ko comme ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam def moom ba mu defee loola nag fa daxala ci la duggee albayta eh, te néeg ba muy kaaba ga fa kabbara mu daal di kabbar fii nawaahihi ci wàllu ya walam yu salli te julliwul woon fii ci moom maanaam eh, lii nag eh, te julliwul woon foofu moom sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu fekkiwul mbir mi loolu tamit beneen mbir la beneen détail bu am solo la mooy sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moom duggul gis nañu wax nañ ni duggul ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam kon sayyidna Abdullah ibn Abbas bokku ci woon radiyallahu anhu mais moom dafa ne ki ko nettali mooy Seydina Usaama radiyallahu anhu léegi nag mbir mi moom mooy nan la se maanaam Seydina Bilal radiyallahu anhu gisee jullit Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir Kaaba ak ñaari rakka ni mel te euh, na Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu moom moo fa nekk ndox moom gisu ko loolu nu mën a jàppale tontu bi moom mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi maanaam dafa ni woon nañu indi ndox. maanaam Sey Seyna Usaama radiyallahu moo demoon wuuti ji ndox mi bi mu demee wuuti ji ndox mi ci Zamzam le fait le temps que mu dellu si bi mu dellu see dugg si gisul yeneen si bi julli sallallahu alayhi moo tax moom mu dàqare julliwul <coughs> Seyna Abdullah ibn Abbas radiyallahu lii tam dafa bokk ci li ñu tuddee mursalu saxaaba yi maanaam ab saxaaba moo nettali loo xam ne fii kiw ko ndax lii nii yeneen si bi sallallahu li li ci biir ne julliwul maanaam dafa dàq te. qaa'ida bi daf ne al musbitu muqaddamun ala nafi kii saxal moom moo moom la ñuy jiital ci kaw kii kii dàq maanaam lool bien sûr ci ay conditions lay amee waaye euh, bu ñu tolloowee ñoom ñëpp degré de confiance maanaam bi ñu leen mën a wóoloo maanaam kii saxal moom la ñuy jox maanaam euh, priorité ci kii dàq ngir ne kii saxal moom dafa gis lu kii dàq gisut loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom moo xew fii nii mu ne walam yusalli fii te julliwul foofu Euh, imaam al-Bukhari nag rahimahullahu taala dafa saxal riwaaya bi fii waaye maanaam ngir wane wuute gi nga xamante ne moom la maanaam ñi solo xadiis yi wuute ci ni ñu solowee xew-xew boobu maanaam ni ñu solowee xew-xew boobu waaye nag li ko tax a jóg fii nii du saxal ni Yonent bi julliwul woon sallallahu alayhi wasallam waaye li ko taxoon a jóg mooy kàbbar gi mu kàbbar ah, ci wàllu kaaba gi maanaam ngir dàq maanaam esprit yu bon yi maanaam te loolu tamit dañ ci maanaam yi nekk maanaam ngir euh, jëmm yooyu maanaam seen jëmm yooyu dañ fay jeexital sobeek maanaam te sobeek maanaam googu moom loolu tamit dañ ci xamee ne place bu baax ay ay jëf yu bon mën na faa amee waaye bu boobaa nit ñi dañoo war di maanaam di tudd yàlla lu bari zikkar gu bari wala boog yooyu bu boobaa day daal di dàq maanaam li nga xamante ne mooy jeexital gu ñaaw li nga xamante ne moom moo fa am ci baatin wallahu a'lam hadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala dina ko indi waa hadis numéro trois mille trois cent cinquante deux euh, quatre mille deux cent quatre huit imam Abu Dawud indi na ko hadis numéro deux mille vingt-sept imam Ahmad indi na ko hadis numéro trois mille quatre-vingt-treize ak trois mille quatre cent cinquante-cinq ñu gis ne hadis bi kon dafa bokk ci imam Bukhari wéetoo wëlif imam Muslim rahimahullahu taala Euh, te waa saabu kutubu sitta moom maanaam imam Abu Dawud rek ñoom ñoo ko solo imam Muslim imam At-Tirmidhi An-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jami' mu ne baabun kayfa kaana ramal maanaam fii nag imam Al-Bukhari ta'ala dafay indi maanaam beneen maanaam maanaam ngir ne léegi nag na ci buntu li nga xamante ne moom moo aju woon ci Makka fonk bi a fonk ak xaram bi ak Kaaba gi ak yooyu yëpp nga xamante ne ñoom maanaam ñoom ñooy ñoom ñooy booy dugg ci ci Makka nga gis ne waxoon nañ ci affaire mawaaqiit yi maanaam kon fan la ñuy xarmaale nan la ñuy armal lan mooy teggin yi lan lañ ci tere lan mooy li nga ci waral yooyu yëpp gis nañ ko ba gis ne boo yegsee ba dugg ci Makka maanaam fonk bi nga war a fonk Makka ak yi nga xamante ne tàmbalee ci sangu daala balaa ngaa dugg ci ak yu mel noonu armal geeg maanaam ak yi ci ak yëpp fonk maanaam kaaba geeg li ci wër xaram gi nang yooyu yëpp gis nañ ko léegi nag muy ñëw nag di tàmbale nag léegi boo yegsee ba nga xamante ne nag léegi war léegi ni ñu war a dugg ci tawaaf maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne mooy buntu yi di jëw yëpp imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo nofe ci di leeral maanaam teggin maanaam tawaaf ak li nga xamante ne moom mooy acte ñi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci wàllu tawaaf Euh, bokk na ci li nga xamante ne moom lañuy tuddee ar ramal maanaam a ramal moom mooy dox gi nga xamante ne moom la nit ki di dox dox bu gaaw ba pare jegeñal jéego yi loolu mooy ar ramal maanaam kon euh, dox bu gaaw lay doon boo xam ne da ngay jegeñal yi loolu nag li nga xamante ne moom lañ koy defee moom mooy ñetti jéego yu njëkk ñetti yu njëkk yi rek nga koy def maanaam ñetti wër wër yu njëkk yi moom ngay def ramal ñeneen ñeent yi ndax kaaba gi buñ koy tawaaf dañ koy tawaaf juróom-ñaari yoon ci ñett yu njëkk yi ci nga koy defee yeneen ñeent yi maam doo ko def loolu kon moom mooy euh, li nga xam ne moom moo mat bàyyi xel waaye balaa loolu ñu daal di gis maanaam xeetu tamit tawaaf yi nga xam ne ñoom ñoo am ndax baatu tawaaf euh, mi ngi jugee ci taafa yatuufu tawaafan maanaam dina tekki tamit ta tawaf dinañ wax tamit ta tawafa wala boog tawafa comme ni alxuraan wax wala yas tawafu bil baytil atiq maanaam kon loolu day gis ne kon tawaaf nag ci mooy rek mooy wër wër lay tekki bu fekkente ne nag ci kaaba gi la. Ah, ah, te te te léeg-léeg eh, baatu eh, maanaam bu dee kaatu gi la mooy wër gi juróom-ñaari yoon loolu moom mooy ci istilaahu borom xam-xam yi rahmatullah am amma li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu tawaaf booy daw eh, maanaam am na feneen fu muy wax tawaaf maanaam dem diggante mooy baagante foofu tamit day tekki baagante ci làkk comme li nga xamante ne noonu la ko alquran wax ne dum naan yatuufu alayhim wildaanun mukhalladuuna maanaam ay gone yu sax dañuy baagante ci ñoom maanaam tekkelawul ne dañu mais maanaam dañuy dem ak dikk lay tekki maanaam kon mooy dañuy baagante naka noonu tamit bi mu naan inna safa wal marwata min sha'airillah fa man hajjal bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima maanaam comme ni nga xam ne noonu la ko waxee foofu tamit nga gis ne jëmmi bi mu naan wal yattawafu bil baytil atiq moom la jëfandikoo fii tamit noonu an yattawafa bihima maanaam maanaam cosaanu baat bi mooy an yattawafa waaye maanaam ta ak taal gi jege wantoo gi moo tax mu lekk ko maanaam mu lekk Euh, taa bi maanaam moo tax yatawafa bihima maanaam moom mooy kon euh, safa ak marwa dañoo bokk ci symbole yàlla yi képp nag koo xamante ne dangay ngay aj kaaba gi maanaam da ngay aj man xajjal bayta aw i'tamara wala boog nga daal yi ngay umra fala junaha alayhi aayu ah, maanaam ci moom an yatawafa bihima ci nga baagante diggante safa ak marwa maanaam moom mooy ne na nga ko def maanaam nanga nga tawaaf diggante maanaam na nga bu boobaa kon li moom mooy ak sa'yu sa'yu googu nag maanaam loolu ci mustalahu borom xam-xam yi rahmatullah ñoom sa'yu lañ koy tuddee maanaam ak bay bayna safa wal marwa alquran ak yëpp tawafa la jëfandikoo maanaam kon nga euh, daal di euh, mooy baagante googu maanaam sa'yu bi nag boo déggee ñu wax ko mooy doxin wu gaaw wi maanaam wala boog dox gi nga xamante ne day wane ni jox ba ful la mbir mi ndax ki nga xamante ne moom mooy euh, soxna Haajara alayhi salaam maanaam ni mu doon baagante baagante googu dafa gaawoon. maanaam kon ñu gis ne euh, kon euh, te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit noonu la ko defee woon sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallama kon ci liñ ci jublu daal moom mooy tawaaf maanaam li muy namm bu ñu ko waxee ci mustalaax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam ak ci luga maanaam dafa am lu lu ñu bokk ba pare am léeg-léeg loo xamante ne xaw nañ ko wuute tuuti ci yenn maanaay maanaam kon bu ñu waxee ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim baatu tawaaf moom mooy wër-wër loo gi maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo ci cosaan li nga xam ne nag moom mooy xeetu tawaaf yi te dinañ leen gis insha allahu taala bu ñu yegsee ci euh, fi ñuy waxee ci tawaaful wadaa baabu tawaaful wadaa insha allahu taala wala boog ci yeneen bunt yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw laataa loola ñu leeral li nga xamante ne moom moo aju ci tekkantal yi am ci diggante tawaaf yi waaye nag ci tënk tawaaf yi juróom-ñaari xeet la benn bu njëkk bi moom mooy tawaaful qudum maanaam moom mooy tawaaf bi nga xamante ne moom ngay def sooy doog a yegsi ci Makka maanaam tawaaf boobu noonu nga xamante ne moom la ñu gisoon nañ ko ñaareel bi ci def moom mooy tawaafu ziyaara mooy tawaaful ifaada maanaam euh, ndax tawaaful qudum tam dañ koy wax tawaaful wuruudi dañ koy wax tawaaful waarid dañ koy wax tawaaful taxiya maanaam tawaaful euh, ziyaara be moom dañ koy wax tawaaful rukni di ko wax tawaaful ifaada maanaam moom mooy tawaaf bi nga xamante ne moom la ñuy tawaaf bu fekkente ne nit ñi dañoo jugee euh, bisub tabaski dañoo maam buñ jugee Arafat ba ñëw fanaan Muzdalifa ba xëy dem mi nan ba jóge fa watu ji euh, rendi xar yi ñu wat bu ñu tawaafee loolu moom mooy tawaafu ifaada maanaam kon moom mooy tawaaf boobu nag moom mooy farata ci aj boobu moom ku dibul amu ak maanaam te mënoo koo def lu dul ginnaaw bi nga xamante ne moom lañ jóge Arafat maanaam munoo koo def lu dul bu ñu xëyee ba dem Muzdalifa maanaam loolu moom mënoo def leneen bisu ki nga ko mën a def kon loolu moom mooy tawaaful ifaada maanaam à partir de bisu Tabaski bien sûr lañ bëgg wax ne ñetteel bi ci des moom mooy tawaaful euh, wadaa maanaam mooy tawaaf bi nga xamante ne comme yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax fal yaj euh, fal faj'alu aaxira ahdikum bil bayti tawaafan maanaam li ngeen di mujjee def ak kaaba gi maanaam seen mujjee dox maanaam miinte doxalante gi ngeen mën am ak kaaba gi moom mooy na ngeen tawaaf maanaam mooy loolu moom balaa ngay ñibbi nga koy def bu dee da nga koy def ba pare toog Makka doo doo ko def maanaam fokk nga balaa ñibbi. ngay ngay ngay tawaaf tawaaf googu moom mooy tawaaful wadaa am na tawaaful umra maanaam loolu moom mooy ngir ki nga xamante ne dafa ñëw pour umra maanaam loolu comme masalan ni soxna Aisha defoon radiyallahu anha bi muy génnee dem ci Tan'im ñëwaat ngir def umra maanaam kooku tawaaf boobu maanaam ngir umra yi kese la naka noonu loolu tawaaful umra la tudd mu am tawaaful nazr mooy ne dama nizar ne dinaa tawaaf yi ci ca Kaaba ga maanaam ah man dey fas naa yéene dem ca Kaaba ga def fa tawaaf mu nekk jaamu yàlla loolu bu boobaa dañ koy tuddee tawaaful nizar wala tawaaful nasr maanaam moom mooy kon juróomeel bi mu am tawaaf bi nga xam ne moom la ñuy tuddee tawaafu tahiyatul masjidil haram maanaam mooy booy doon ko ñëw ci Kaaba gi ni muy ni ngay mën a defee saa yoo duggee ci jumaa ji julli ñaar rakka boo ñëwee ci masjidul haram tamit noonu la nekkee sunna nga tawaaf Kaaba gi. maanaam loolu moom la ñu tuddee tawaafu tahiyatul masjidil haram mu am tamit beneen tawaaf boo xam ne mooy juróom-ñaareel bi moom la ñu tuddee tawaafu tataw tatawwa maanaam mooy tawaafu coobarew maanaam mooy soo ñëwee rek heure bu la neexee ci guddi gi bërëb ba tëggi nga daal di tawaaf nga xam ne mooy mooy coobarew rek voilà maanaam ngir ne jëmmi tawaaf bi ci boppam jaamu yàlla la boo tawaafee ba noppi nag da ngay dem ci ginnaaw maanaam maqaam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam nga julli fa ñaari rakka maanaam yooyu ñaari rakka nag maanaam kon yo loolu tamit dafa lëkkaloo ak tawaaf bi waaye loolu sunna la léegi nag mu am ay mbir yoo xamante ne dañ koy sopp ci tawaaf mooy lu ñu tuddee al ittibaa maanaam moom mooy euh, génne bi ngay génnee euh, benn maanaam mbagg bi nga xam ne mooy mbagg ndeyjoor bi dindi ko loolu nag ci tawaaful qudum lañ ko sopp xaasatan maanaam di gën maanaam ci booy doog a yegsi waaye ci yeneen tawaaf yi nga xamante ne moom la ñuy wax yooyu nekkul loo xamante ne lu ñu sopp la ci jumhuru ulama rahmatullahi alayhim daan ci ñëwaat insha allahu taala amma yi nga xamante ne tamit moom mooy euh, tawaaful euh, maanaam ak ramal maanaam moom mooy lii ñuy wax nag maanaam loolu euh, moom mooy buntu bii ñu war a dugg insha allahu taala mooy bu njëkk bi loolu tamit beneen sunna la ci tawaaf mu ne baa bun buntu ngi nii kayfa ana kaana la nekke badu ramal maanaam tàmbaleeg euh, euh, ramal moom mooy dox bu gaaw googu nga xam ne moom la ñuy wax te tànk yi te jéego yi jegewantoo mu ne euh, naka la maanaam loolu nag sunna la boo xamante ne booy ñëw di tawaaf dañ koy def waaye nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom soppuñu ko ci ñuy def màkka ci waa dëkk màkka maanaam sunna la ci ñëpp maanaam ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne sunna la waaye nag ki dëkk Makka wala ki nga xamante ne moom Makka la defee miqaatam maanaam moom maanaam moom la defee xarmaalam maanaam kooku noonu euh, moom moom sokkuñu ko ci moom ci bi Hanaabila laaw ci Hanaabila rahmatullah waaye ci ñeneen ñi ci ñëpp ah, kay xattaa dañ ko ciy sopp ngir ne sunna la boo xamante ne ajootul ci jëmmi kii jóge feneen bi ñëw waaye daa aju rek ci jëmmi kaaba gi ci jëmmi tawaaf bi ci boppam comme li nga xamante ne noonu la ñuy gisee lan moo waral loolu insha allah taala mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab la haddathana Sulaymaan ibn Harb te moom al-Azdi al-Washihi rahimahullahu taala wa Basra mu ne qaala haddathana Hammaad te moom huwa ibnu Zayd te maanaam su ko waxul woon dañuy xam ne moom la maanaam Bukhari rahimahullah mu ne huwa ibnu Zayd moom mooy ibnu Zayd xam nañ ni moom moom la tamit te ki wax loolu du Sulaymaan ibn Harb tamit parce que Sulaymaan ibn Harb moom du soxla di leeral maanaam euh, naan huwa ibnu Zayd maanaam. muy Abu Ismaïl al-Azdi al-Jahdami euh, rahimahullahu taala moom euh, gisoon nañ ko tamit léegi mu an Ayyub mu ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani an Sa'id ibn Jubayr euh, muy taabi maag boobu Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham Abu Muhammad wala ñu Abu Abdullah al-Asadi al-Walibi di waa Kufa rahimahullahu taala an ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa annahu qaala nee na qadima dëgmal na yegg si na Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabo as-sahaaba mi radiyallahu anhum fa qaala mu daal di wax al-mushrikuuna yi way bokkaale yi yéeféeri ne innahu nag moom kat yaqdamu day day dëgg mu ngi dëgmal aleykum ci yéen maanaam moom de mi ngi yegg si waqat dëgg-dëgg waxanahum doyadil na leen xum ah, xumma ah, maanaam. Ah, tàngoor maanaam métituk euh, feebaru Yasrib Yasrib maanaam nga xamante ne fièvre lay joxe maanaam dafa am ngelaw lu fa nekk loo xamante ne euh, boo ko boo boo fa boo fay doog a ñëw noonu la lay def maanaam da feebar maanaam feebar yooyu nag da leen a nooyal da leen a feebar da leen daal da leen a da leen a néewal doole waaye loolu xamuñu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ba fa ñëwee la jeex fa amarahum mu digal leen moom annabi yenent bi sallallahu alayhi wasallam an yarmalu ci an yarmulu ci ñu dox maam ñu gaawal ashwata ji ci wër-wër yi ak salaasa ñett maanaam lool la loolu la ñuy tuddee shawtu maanaam loolu tamit beneen mbir la ci tawaaf maanaam dafa mu lu ñuy tuddee shawtu al maanaam sab'at ashwaat lañ maanaam juróom-ñaari lañ ci wër gi maanaam mooy tuur gi benn tuur ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom-ñaar loolu mooy tawaaf Euh, mu ne wa an yamshu te ñu dox bayna ni diggante ñaari keno yi maanaam maanaam diggante ruknul yamaani ak xajarul aswad maanaam lu tax parce que foofu ñu duñ leen gis yéeféer yi doonu ñu leen gis fuñ taxawee loolu moom moo tax diggante boobu ñu dox ko bu ko defee euh, ñu dox ndànk bañ a bañ bañ bañ a def coono maanaam loolu tamit dañ ci xamee ne jullit bi daa war di war daa iman ci kanamu yéeféer bi maanaam fulla gi mu amee ak fayda gi mu amee ak jom gi mu amee ah ak maanaam bu dee am na ay ay muscle yu muy war a génne di ko di ko di ko di ko wane maanaam ci kanam yéeféer yi la koy def waaye léegi li am yàlla nañ yàlla sàmm maanaam mooy daa maanaam contraire bi totalement nga xamante ne ku am naqar wala naqari deret maanaam wala tàngoor wala ak xeetu maanaam fulla wala fayda wala jom ju muy wane ci kanamu jullit ñi moroomam la koy wane waaye ci kanamu yéefee maanaam mu nekk xarum ya mel ni xarum yara maanaam ah, nooy nepp maanaam loolu nag dafa nekk loo xamante ne du jullit du jikkoy jullit ñi comme li alquran wax aizzatin alal mu'min ah, zillatin alal mu'minin waaye izzatin alal kaafiriin naan tamit wallaziina maahu ashiddaa'u alal kuffaar waaye ruhamaa'u baynahum maanaam noonu loolu mooy mooy melo jullit ñi nga xamante ne dañuy am fulla jom ah maanaam ak wane dëgër ci kanamu yéeféri waaye nag nekk ñu yërëmaate ba pare wàccee seen bopp ci kanamu jullit ñi maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy seen doxalin maanaam ñoom kon bi ñu ñëwee mooy euh, bi bi dañ ñaa ah, ñoom de toute façon bàyyi leen leen seetaan leen rek de toute façon Euh, Madina kii foofu sonn nañ fa lool euh, kii bi ñuy ñëwee nag ba pare te voyage bi dafa metti tamit waaye ànd ak loolu yëpp maanaam yenente bi sallallahu alayhi kon nag nag maam ngeen dëgëral tànk yi waaw ñun dëggal ñun dëgg tànk yi bu ko defee ñu dëgg tànk yi waaye bu ñu nekkee ca gannaaw maanaam ñu daal di euh, dox ndànk maanaam loolu mu a wa an yam suute ñu dox kon bay na ruknayn diggante ñaar rukni walam yam naahu te terewul leen an mu maanaam walam ya yam naaw te xañu ko an yam ya'murum ci mu digal leen an yar yarmulu te ñu ci ñu euh, dëgër dëgëral al ashwata maanaam maanaam mooy wër yi kullaha ñoom ñëpp illa lu dul al ibqaa maanaam ak euh, ak ñeewante alayhim ci ñoom maanaam al ibqaa fii ñeewante lay teg as-safaqa maanaam euh, mooy ñeewante <laughs> ñeewante ci ñoom rek loolu moom moo tax waxu leen ne nañu nañu bu ñu dëgg maanaam tànk yëpp loolu comme niñ koy gisee insha allahu taala ci eh, yeneen eh, xadis yi nga xamante ne eh, ñoom ñoo ci ñëw insha allahu taala yo dinañu dina leer dinañu leeral li nga xamante ne moom moo aju ci bu ñuy at ak maanaam maanaam dëgg yi nga xamante ne moom la ñuy dëgg seen tànk yi xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat xadis numéro mille six cent quarante neuf ak quatre mille deux cent cinquante six ak quatre mille deux cent cinquante sept imam Muslim euh, indi na ko xadis numéro mille deux cent soixante quatre ñaari ak mille deux cent soixante six ñaari imam Abu Dawud indi ko xadis numéro mille huit cent quatre vingt quatre ba mille huit cent quatre vingt dix yoo xamante ne mille huit cent quatre vingt sept ak mille huit indi na ko xadis numéro 863 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 2945 ak 2979 imam euh, Ahmad ibn Hanbal moom lu bare bari la ko indi comme ni gis ne xadis bi waa saabu kutubu sitta euh, ñoom ñëpp solo nañu ko euh, rahimallahu al-jami' kon xam naa incha allah taala ñu yem foofu ba jotaay bii di ñëw incha allah ñu daal dugg ci beneen buntu bi wallahu taala